وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه معنى أتبع أحيل kon al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah ñëwaat ci suñu bunt bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci sataa bi ñu génn di chapitre deux cent quatre vingt baabu tahrimi matlil ghani bi haqqin talabahu saahibahu aaya yi lañ gisoon aaya yi nga xam ne <coughs> moom lañu mujjee woon gis ci ñaari aaya yi moo noon bi mu wa qaala ta'aala fa inna mina ba'dikum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amaanatahu suuratul baqara aaya 283 walillahil hamdu wal minna tey ñu war a jàll ci xadis benn bi nga xam ne moom dong la fi indi muy xadis 1611 mu ne waan abi hurayrata muy jële ci baay muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na matlul ghani yi mooy lii ki nga xamante ne nii mooy kuy yoreel nit ba am lu mu ko faye kook la ñuy woowe al ghani mooy woomal na lu mu faye am na lu mu faye waa léegi mu koy yéexal yéexal boobu mu koy def di ko bañ a jox waa ji ko laaj mu ne loolu zulmun ak tooñ la waaw loolu moom waaw loolu ak tooñ la ak tooñ la Hmm? mu ne wa iza benn information boobu beneen euh, beneen information mooy wa iza utbi'a bu dee ne euh, dañoo euh, utbi'a mooy bu dee dañoo utbiya ahadukum bu dee nit dañ ko topploo ala yi in ci koo xam ne il est solvable koo xamante ne man naa fay fal yatba na ko topp na bu mu bañ ne non doo non non loolu dinañ ci ñëw léegi nga ne waaye lii nga fi wax mooy la xam ne xaar dina ñëw léegi bu ñuy dugg ci leeral bi insha allah dañuy wax kàddu yi <laughs> nii am ba pare ka nga yoreel di la ko laaj nga koy yéexal di ko différer le le le paiement de sa dette loolu ak tooñ la waaye nag ka nga xam ne moom nga yoreel walla walla ka ka ka yoreel ka yoreel bu la nee yow mii de yoreel naa la waaye diw yoreel na ma lu toll ni liñ ma la yoreel te moom man naa fay naa wax ak moom ne léegi transfert la ci kook ngir nga dem kooku fay la yeneen saa sam ne fal ba nanga ko topp bul ne waa non non non non man sama yoon nawu ci man yow la amaloon problème ah voilà <laughs> kon leer na ci gàttal mu ne muttafaqun alayhi léegi bon maanaa utbi'a mooy uxila uxila mooy transféré mooy uxila axaala yuxiilu mooy bu dee dañ ne eh, waa ji daa jël loo xam ne comme li ñu wax léegi monsieur X moom nga ameel moo la ameel bokk yow monsieur Y léegi monsieur X ne gis nga monsieur T mais eh, man yoreel na ma cent mille francs CFA te yow monsieur Y cent mille francs CFA laa la yoreel man monsieur X kon eh, dinaa la transférer nga dem ci monsieur T mi ma yoreel man ngir mu jox la cent mille francs yooyee fay la ko loolu la <laughs> mooy uxi la mooy xam nga kon daa transféré mooy lam la yoreel waroon la koo jox keneen la rek ku ko yoreel lu mel noonu mu ne yow demal léegi eh, dama lay booleeg moom comme ça moom mu daal di lay fay mu ne loolu nag bu amee faliyat ba yow mi nga xam ne yaay monsieur Y yow d'accordal li monsieur X wax te nga dem ci monsieur T ne ko monsieur Y la monsieur X bokk moo la booleeg yow bu ko defee mu jox la cent mille francs moom la naan wa ida ala mali'in falyatba kon mu ngi noon léegi hadis bi nii ñoom ñaar dong ñoo kaa ñu ne la déet seen sëriñ al imaamu euh, Ahmad avant lool al Malik ibn Anas indi woon na ko kitaabul buyu' jaami'u dayni jaami'u wal hiwal voilà indi na ko foofule moom al imaamu Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati voilà voilà léegi kon al imaamu Ahmadu imaamu Malik sorowoon na ko lu jiitu na ko noonu al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal na ko solo waaye na ko noonu taalibeem daal imaam Abu Dawud na ko noonu al imaamu at-Tirmidhi an-Nasa'i ibnu Maaja hadiisu mel nii moom lañ naan rawaahul jamaa ash-Shaykhaani wa sunanul arbaa ñoom ñëpp solo nañ ko tegati ci imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal euh, rahmatullahi ala al-jamii al-imaam mooy hadis bu siiw la voilà voilà moom moom mooy mooy kutubu euh, nga xam ne mooy yu siiw ñoom ñëpp boo fa dem fekk ko fa sunan al arbaa musnad imam ahmad muwatta imamu malik rahmatullahi ala al jami al imam al bukhari rahimahullahu taala indi na ko ñeenti bërëb euh, euh, non ñetti bërëb la ko indi benn bi da leen a tegale quoi baabun mooy bu ngi ko indi kitaabul xawaalaat baabun fil xawaala baabun fil xawaala wa hal yarji'u fil xawaala euh, kii après Euh, mu indi buntu boobu mu ne ah, foofu indi na ko foofu waaye indi na ko waat bi ci tegu ndax boobu mooy vingt deux quatre mille deux cent quatre vingt après deux mille deux cent hadis bi mu ci teg mooy beneen buntu la nag baabun ida xaala ala mali fa laysa lahu radd voilà waaw mooy lool mooy bu dee ne yow dañ laa ida xaala ala mali'in mali'in fa laysa lahu radd waaw mu ngi noonee comme foofu it indi na fa même hadis bi nii Euh, la indi mooy ngir nga nangu voilà fal yattabi' am na fal yattabi' loolu lépp ay riwaaya la euh, wa man at utbi'a ala mali'in fal yattabi' am na waaye fal yattabi' tamit am na mooy na buñ ko la ñëwee transféré la ne la ah diwkat léegi diw lañ la bu laa la booleel bool nangul voilà mais bu dee nag daa dem diw moomee di eh, indi ay ay tànki bukki njuur moom naan ah da da nangam nangam boobu nag mooy que li lay dellu ne ko a ah, waajakat <coughs> eh, nee na mukk <laughs> nee na loolu amul quoi wal wal wallahi billah gi bon après feneen fu ma ko ndoom al imaamu mooy kitaab fil istiqraad baabu matlil ghani zulma voilà foofu moom. moom ni mu tuddee eh, ni ci eh, texte wu eh, mooy ni hadis bi matul ghani zulm doon la jële rek tudde ko buntu boobee léegi buñ gisee bi nga xam ne mooy kitaabul xawaalaat baabun fil xawaala mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf wax nañ la imaam Maalik solo na ko kon waa shaykhaan yi ñu bari yu mel ni dañuy jaar ci imaamu Maalik rahmatullahi alayhi mu ne haddathana imaamul Buxaari Abu Abdillah mu ne nettali nañu rahimahullah Abdullah ibn Yusuf Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina deux cent dix-huit newoon sëriñ bu mag ci imaamu bu mag imaamu Malik rahimahullah am na sax ñoo xam ne dañ ne moom mi moo euh, mooy Muwatta am moo gën a dëgër am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii hmm, moom lañ féetale kaw voilà <coughs> ta'ala alam léegi moom Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi qaala mu ne axbarana Maalik mu ne xabaare nañu Maalik parce que moom doonul woon jàng hadiis yi dañ ko doon jàng mu ne axbarana muy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi alhimyariyu almadaniyu imamu daaril hijrati gane àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhi di njiitu ngiru maliki rahmatullah ala aljami an abi zinadi muy càlle bu siiw bi mu jële abu zinad di abdallah ibn zakwan alqurashi abu abdirahman almadani siiwoon ci abu zinadi gane àddina soixante-quatre génn àddina cent trente ci wute bu ci am rahmatullah alayhi anil a'raji moo ko jël al-A'raj na Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi na Abu Hazim ñi na Abu Muhammad al-Madani dëkkoon na tamit Misr rahmanullah alayhi génn àddina li nga xamante ne mooy 117 moo tax ñenn ñi ne Iskandariya la génn àddina muy Alexandrie bi nekk Égypte am ñu ne noo Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam an Abi Hurayrata al-A'raj jële ci ki nga xam ne mooy sëriñam di Abu Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi rahmatullahi alayhi bokku ki nga xam ne mooy haafizu sahaabati mooy ki taala anhu wa ardaahu moo pulum solo cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis way jàppal loolu yàgg am gëj nañ ko wax mais jàppal jàppal cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis cinq mille trois cent 74 hadis radiyallahu ta'ala anhu moo tax ni ko wa hafizu as-sahabati al-hafizu al-yamaniyu ad-dawsiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom nag njàl biinam mbokkalam baaxuloon Seydina Abu Hurayra ne man doo ma mokkal dara ma fàtte rek ma wax ko Yonent sallallahu alayhi wasallam Yonent sallallahu alayhi wasallam doo ma ñaanal <laughs> waaw après ne ma eh, tàllalal ma tàllal sama làmbaay muy muy am lu muy di tibb mel luy tibb ci air bi di ci def di ci tibb di def di def après mu ne ma xëcc ko ci yow ma xëcc sama kaw nee na dirti boobu dootuma fàtteeti dara <laughs> allahu akbar waaw kon nag an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala matlul ghaniyi dhul fa idha utbi'a ahadukum ala maliyin am na maliyin am na maliyin ala maliin wala maliin falyatba nii la ko ndee fii hadis bi mu ci teg mooy boobu mu ne hadathana Muhammad ibn Yusuf nga ne eh, kii kan la parce que sànq dafa mel ne Abdallah ibn Yusuf nga wax kii Muhammad ibn Yusuf eh, xam nga ne du benn waay <laughs> kii mooy al-Firyaabi <laughs> loo foog wax naa la bu ko def mbir yi ñi ma xam ci ñenn ñi buñ gisee tur yu niroo rek ibnu yusuf ibnu yusuf abdallah ibnu yusuf xam nga ne kook tinnisi la misri la alors que kii mooy muhammad ibnu yusuf di al-firyabi muhammad ibnu yusuf ibnu waqid ibnu usman ad-dabbi mawlahum abu abdillah al-firyabi rahimahullahu taala fële hmm? ca Saam moom la dëkkoon eh, génn àddina qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu ne kii nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullah gane àddina 97 génn àddina 161 rahmatullahi alayhi an ibn Zakwaan mu jële ibn Zakwaan di Abdillah ibn Zakwaan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan al-Madani euh, moom mooy kan kii mooy kan ibn Zakwaan mooy kan mais mooy mooy mooy mooy Abu Zinaad ñu ne déet mooy Abu Zinaan nga naan la Abu Zinaan sànq biñ lay wax turam luñ la mo Abdallah ibn Zakwan la tudd non imaamu Maalik ci moom la ko jële waaye mbokkam mi di Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri tamit ci moom la ko jële sauf que ibn Zakwan bi mu la wax Abu Zinaan parce que Abdallah ibn Zakwan la tudd al-Qurashi Abu Abdurrahman siiwe woon Abu Zinaan moo nekkaat nii bul tergiverser yaa fay anil A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala anin nabi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala matlul ghaniyyi zulm wa man utbi'a ala maliyyin falyattabi' ñaar yëpp am falyattabi' am na falyatba ñaar yépp ñoo am euh, gis nga comme ni mu leere ni kanta al imamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhi moom benn bërëb keselo ko di te benn rek la ci indi kitabul musaqa babu tahrimi matlil ghani wa sihhatil hawala voilà euh, wastihbaabu qabuliha ida uhila ala mayin ñoon la ko ñoom imaamu Nawawi tudde ci eh, buntu boobu ni nga xam ne loolu la mooy <clears throat> buntu al musaaqat yow buntu bi nga xam ne xaraamal matlil xani comme ni mu tudde fii waaw xaraam bu nga xamante ne nii di di di yokkatloo koo xamante ne nii da nga koo yoreel tahrimu matlil xani wa la xawaala mooy bu dee dañ laa transféré sa bor bi ne la diw de yoreel na ma lu toll euh, boo demee mu jox la te lool bu la waxee lool wastih lool lu wér la <coughs> wastih baa bi sopp guñ sopp qabuliha ida uhila ala maliyin ñu sopp nag ka waaja nga xam ne moom lañ wax lool mu bañ fi nekk tamit di taral naan waay yow ah déedéet loolu mooy sopp nañ waaji jumhuurul ulamaa dañ ne sopp nañ mu nangu lool voilà ne xadiis bi nadm la mooy du du farata ah, boo xamante dañ naan waa ji non loolu la waaye ku mel ni ñoom imaam Daawud az-Zaahiri moom dañ bañ a farata yeneen saa sa wa idaa utbi'a ahadukum alaa balighin min al-balighi yattabi'hu wala falyatba farata la <laughs> waaw loolu dinañ ci ñëw wala <laughs> wallahu ta'ala a'lam imaamu Muslim kon mu ne Abul Husayn mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne mu ngi jëlee ci mu ne nettali Yahya ibn Yahya beneen taalibi Imaam Maalik bu mag boo xam noonu da doon jàng mbir yi muy Yahya ibn Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi wal-Hanzali mawlaahum ñii ne min Qarila ñii ne muy eh, Abu Zakariya am na Naysaabuuri yu di Rayhaanatu Naysaabuur gane àddina 142 génn àddina 226 qaala mu ne qara'tu ala Maalikin mu ne liir naa ci sama sëriñ di Maalik di imaamu Maalik gis nañ ko sànq imaamu daaril hijra rahimahullah Zinaadi mooy ibn Zakwaan mi mi la Sufyaanu wax sànq xawla baaje moo nekk ni Abu Zinaadi anil Li'riji ya Abdurrahman ibn Hurmuz rahmatullahi alayhi jami' an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala matlul ghaniyyi zulm wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' voilà mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam voilà imam Muslim am na ci beneen tàllale boo xam ne ca Ishaq ibn Ibrahim la ko jële mu jële ko ci Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq mu ne xaawa haddathana Muhammad ibn Rafi' jëla ko ci beneen sëriñam di Muhammad ibn Rafi' mu ne haddathana Abdurrazzaq mu ne ñoom ñépp muy Abdurrazzaq Isa ibn Yunus jami'an qaala jami'an ñoom ñaa haddathana Ma'mar mu ibn Rashid an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' an nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mislihi voilà kon taxriiju xadis baa ngoom muy xadis boo xam ne xadis la bu siiw a siiw a siiw di buñ paree ci lool nag mooy lëkkaaleem ak suñu buntu bii nag di wax ne tahrimu matlil ghani mooy xaraam gi nga xam ne moom la xaraam li nga xamante ne mooy di yokkatloo di yéexal ki nga xamante ne mooy e, yow da ko koo yoreel borom bi def nga war koo mën a fay la nga ko war a fay mu yemb mu la koy laaj nga koy dawloo lool xaraamam dafa leer yeneen may saar saam tuddi na lool ak tooñ waaw te borom bi inna allaha la yuhibbu az-zalimin borom bi soppul bëggul ñi nga xamante ne mooy Ah, euh, tooñkat yi voilà borom bi bu la nee bëgguma dara yonent saa salaam jël ñooñu nga xam ne boroom bi dana bëgguma bëgguma leen daal di euh, askanele ne képp ku lii loolu nga yor sa waay loolu xam nga ne loolu manu la nekk lu dul lu xaram waaw loolu te wax dëgg yàlla tooñkat yi wa ma lil zaalimiina min ansaar waaw tooñkat yi amuñu ku leen di dimbali ëllëg ci kanamu seen borom waaw waaw wa ma lil zalimina min amuñu benn loo xamante ne nii mooy ku leen di dimbali kon nag loolu lépp di wane euh, euh, euh, te ñoom la borom bi du leen gindi waaw borom bi di gindi du gindi tooñ tooñkat bi tooñkat yi non tooñkat yàlla du ko gindi waaw bu dee ne dogaloon na ci dogal bu jiitoom ne du ko du ko repêché ji bés bu da lépp loolu bu ko teggee kooku jeex na moo taxoon mu ne woon yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi fi l axira wa yudillu allahu adh ma yasha borom bi mooy saxal waaw bis bi nga xam ne ñépp bëgg seeni laaj jaar yoon ca kana seen bàmmeel bu leen malaaka yi laaj waaye ca alaaxira ca mawaaqif ya nga xam dañ leen di laaj borom bi nee na ñi gëm yàlla man maa leen di saxal bil qawli saabiti ci wax ji nga xam ne mooy wax ju sax ji muy kalimatu laa ilaha illa allah fil xayaati dunya ci àddina gii mu nekk lu ñuy tudd di ko dund di dund laa ilaha illa wa fil aaxira waaye alaaxira seen première bésu bàmmeel bu malaaka yi ñëwee borom bee leen di dëgëral waaye nag kanta sa ñi nga xam ne ay tooñkat lañ wa yudillu llahu zalimin borom bi seedaan mu sànku ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi waaw wa yaf'alu llahu ma yasha borom bi mooy aji defaa koon te mooy def lu ko soob kon nag bu yonente bi alay saa salaam ne matlul baghi dama matlul ghani zulm loolu lu ñàng la waaw te ñooñ bi du leen lokk lu dul ak pertaaga wala yazidu zalimina illa xasaara waaw alquran gi yàllay wàcce bu nekkee shifa yërmande ngir way ngëm yàlla yi comme nam ne suuratul isra yi tanta tooñkat yi du leen yokk lu dul ak pertaange waaw ndax dañ leen di wax mbiru borom bi di leen fàtteloo borom bi ngay tooñ nit ki jël alalam ñu lay wax di la fàttaloo xadiis yonent saa salaam li ci boroom bi wax ci wàllu ay tooñkat nga ne sama yoon new ci waaw nag summa nunajji alladhina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jasiya jisiya borom bi ne gis nga yawmal qiyaam siraat bu fa gaa yi jaar ñi may muccal keroog mooy ñi nga xam ne ñoo ma doon teet bay suuraale di bàyyi xel sama ndigal yi sama tere yi ñu koy ñu ci eh, eh, wommatu lu ñu man seen kem kàttan samay tere yi ñu koy fexe di ko sori waaye kanta tooñkat yi mbëllee waatee ka def lu ma neex di tooñ nit borom bi ne noonu ma bàyyi leen ñu buuf biir jahannama wal iyaadu billah kon nag bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee ne matlul ghaniyi zulm kon zulm na li nga xamante ne mooy wane ne lii moom bàkkaar bu mag la waaw wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim ca suratu shura te dëgg dëgg tooñkat yi ñeel na leen mbugal moo xam ne mu tara tara tara tara tara kon nag loolu mënu nekk loo xamante ne lu lu lu lu lu woyof la waaw ba nga ñëw alalu jàmbur yi daal yow nga foog ne lu la neex nga ciy def waaw ba nga soxlaa moom comme liñ ko fi yàgg a waxe rek waaw bënn say bët ñëw ci waa yi waaw xam nga moom moom moo kii rek waaw moom moom yéegi nangam waaw kër gërë dara new fa wala njaboot bi nangam nangam lay say wax bënn say bët kii jooy deelu fi neexul lam nañ fexe ba waa ji jox la nga jël ko génn nag fomp sa rongoñu crocodile yu bon yi ngay fi génne woon waaye ah, de dof dof lu kii de ñàkk na ko de man ak man moom kooku xoolal xoolal xoolal façon nit boobu xoolal façon nit yooyu ba pare kooku nan la mën a amee estime ci boppam nan la mën a est-ce que xool boppam ci glace xool boppam ci seetu ba pare jàpp ne moom fii ne moom moom fier na ko waa kontaan na ci boppam lan la nit ku mel noonu mën a kontaane ci boppam waaye shaytaane moo leen di leeralal la Hudhud waxoon waxati ne dëgg wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum shaytaane mu yiis mi mooy ki nga xamante ne moo leen taaralal seen jëf yu ñaaw yooyu nga xam ne képp kenn ku amul woon daray diine sax nit kese ñaawlu nga jëf lool war ngaa mën a ñaawlu lool bu sa fitra yàquwul ñoom ñu jàpp ne loolu mooy ak nguuru mooy li jaaru wal iyaadu billah kon lii mooy li gën a rëy li wane dafa haram waaw <coughs> waaw matlul gani yi zulma waaw waaw waaw ak tooñ la ngir nit ñi mooy tandaku ah kon nag di yor alalu jàmbu wala ñu dénk la dara ba ko restitution joxee delloo war a joxe mooy lebal wala luñ la dénk wala lépp ngay dawloo gaa yi yonent saa salaam ngir lii dawloo nit ñi ci jikko ju bon ji moo tax mu xamal ñu réalité loolu mooy ak tooñ la te borom bi bëggul tooñkat yi waaw waxoon nañ la nag ci jotaay bi ñu génn kene matlu kon lëkkaale mag suñu buntu baa ngi dafa leer naññe waaw kene loolu dafa nekk loo xam ne loo xaraam la waxoon nañ la li imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax ne qaala Ibn al <laughs> waaw ñu nee wa aslul ah, matli al madd cosaanu matl nag mooy taaw yi mooy mooy mooy mooy taaw yi mbir waaw mu ne qaala ibnul faris al imam ibnul faris bokk ci boroom xam-xamu lugha yi rahmatullah alayhi nee na mataltul hadida am tuha matlan ida madadtuha li tot li totul waaw mooy bu ma nee weñ gi de taaw yi naa ko comme ni forgeron bi ki nga xam ne mooy liggéey ci ci euh, tëgg bi di def Eh, di dóor weñ gi muy gën a eh, loolu mooy loolu ngir ma koy def noonu di ko taawi ngir mu gudd waaw ci la ne woon al azuri rahimahullah ne al matlu al mudafa mooy di jañante li di jañanteeg moom mu ne wal hun muraadu nag liñ ci jublu fii mooy taxiiru mastuhiq ada'uhu bi ghayri uzr li nga xam ne dafa yell nga daal di koy jooxe ci loo xam ne amoo benn ngànt ki nga xam ne amul ngànt dafa am ngànt mooy yembul ah wax dëgg yàlla waroon na fay waaye nag suuf dafa dafa kuttus ay mbiram dafa yàqu commerce am yàqu kooku manuñ ne ko matlul gani la def parce kooku amul lum faye waxuñu ko waaw moo tax aaya ba du waxoon waxoon nañ la ko ne la aaya aaya yi nga xam ne moom laal imaamul xaafiz Euh, an an an-Nawawi rahimahullah ci mu ngi woon ci suuratul suuratul baqara mooy yi gisoon wa in kaana moo tax alquran waxoon foofule euh, aay jiit woon aayatu dayni bi ndax aay ba ca teg woon moom la indi woon euh, mooy fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amaanatahu waaye amaa aayatu dayni bu gudd bi suñu boroom waxoon na que bu dee waaji mooy aay bi ko jiit bi ci tegu wa in kaana dhu fa nadiratun ila maysara voilà mooy ki nga xam ne daa nekk dañ ko dalaa yoreel war laa fay bu dee daa nekk jamonoy euh, xat-xat wax dëgg yàlla mbir yi xat na ci moom te loo du loo xam ne ak cinéma la dëgg la wax dëgg yàlla waa ji dafa euh, ay affaire am dafa yàqu de wax dëgg yàlla il était solvable mais daal commerce am lépp daanu waaw magasin bi yëpp ñam doon liggéey loo ñoom ñépp dana leen léegi kooku mënuñoo ñëw ne ko é quatre millions yi nga waroon a jox waa ji que sa cinquante mille francs amu kooku waxu bokkul ci kii de kooku bokkul ci kii waaw <laughs> ndax ku mel noonu moom borom bi lim ñu digal yow mi nga xam ne yow la yoreel bul ñëw nag di ko teg ay pression waaw moom li ko dal rek pression la parce que bu dee julli dëgg la régal na yàlla li muy njëkk xalaat ba affaire ya yàqoo mooy ñi ma yoreel ñooñ la xelam li njëkk a dem day saan <laughs> am na ñoo xam ne de wóolu woon nañu ma ba joxoon ma seen xaalis waaye de ma waroon leen a fay waaye lii ma dikkal de ah dogalu yàlla la bu ñuy nangu waaye nag ñoom laay njëkk a xalaat moom day fàtte sax kaaw personnel am waaw xalaat ñooñu kooku taxul ñuy wax moo tax boroom bi ne ku mel noonu nag yow bu la yàlla nattoo nga dajee ku mel noonu mu yoree la war laa fay mais loolu dal ko te nga xam ne dëggu na ndax euh, ñépp xamoon nañ ko fay bor waaye nag waaw ba ñu ngi koy médiatiser sax naan euh, boroomu borom alal ji diw borom kii nga xam ne magasin yi diw yi fam yëpp ci ba léegi sax daanaka voilà euh, justice kii na euh, daal dinañuy wax ne tëj nañ ci wam yi magasin wam yëpp parce que décidé na xam ne il est pas solvable banque yi am yoroon ci banque wala feneen ak leneen leneen léppam daanaka lépp jeex na affaire bi naaw na kooku mu ne wa in kaana zu usra bu dee koo xam daa nekk jamonoy xat-xat nag tar tar fa nadira na ngeen ko xaar ilaa maysara ba kero muy muy muy jàppandi voilà moo tax kooku waxuñu kooku voilà kooku kenn na ko waxul kii ci ñuy wax xam na boppam <laughs> képp kenn ci ñun ku mel nii xam nga sa bopp voilà moo tax mu ne kon loolu la mooy huwa taxiiru mooy yéexe mastuxiqa adaa'u la nga xam ne dafay yelloo nga daal di koy ñu jeexoo ko ba ghayru amoo benn ngànt léegi nag mu des fii benn affaire boo xam ne imaam al-Hafiz da ko wax muy lu am solo waaw mu ne wal ghani yu mukhtalafun fii taarifi mu ne al ghani bi matlul ghani kon matlu wax na la mooy lan mooy war a joxe dara war a delloo dara jamono jang ko war a joxe amoo benn ngànt nga joxe woo ko léegi alxan yi mu ne dañ cee wuti ci nan lañ koy mooy lan mu ne walaakin al muraad bi huna waaye li ñu jublu fii parce que borom xam ah gannaaw alxan yi dañ cee wute walla boo demee ci buntu zakat yi euh, kan mooy xan yi nan la ñuy définir xan yi loolu wute la boo xamante ne loolu taxuñoo jóg mu ne waaye wal muraadu walaakin demal ci siira bi defoon nañ ci wàllu zakat yi daggoon nañ ko boo demee foofu euh, di nga euh, gis foofu. Euh, insha allah mu ne walaakinil muraad waaye li nga xam ne moom lañ jublu fii bi huna mooy alxani man qadara ala al fa axara mooy ki nga xam ne moom moom la ñu wax sànq ba léegi am na kattanu jooxe fay la nga xam ne moom la yoreel euh, diw wala nit fa axara mu mu tay ko yéexi ko walaw kaana faqiran même bu ne waa ji la pauvre la waaye la mu yoreel waa yoon ba na tay waaw la mu yoreel waa ñàkk la de dëgg la waaye moo leboon waa ji cinq mille francs ñàkk na waaye am na bés boo xamante ne nii cinq mille francs yi daal dina yemb am na dix mille wala cinq mille yoo xamante ne nii du loo xam ne da ko war a dunde léegi am na ko fii waa ji ñëw di ko laaj léegi mu koy dawloo kooku ci nga même bu dee ni pauvre la voilà